mais li des ci Shafi'i ñi nga xam noonu dañ ne farata la ñoom mbokki imaam euh, Shafi'i te imaam Abu kii doon ko wax euh, Abu euh, An-Nawawi rahmatullah ala al-jami' ñoom dañ ne non ñoom d'accord nañ ne comme imaam Abu Hanifa farata la woon mais dañ ko yëkkati mais biñ ko yëkkatee lépp lañ ci waale. parce que nasax bu ñëwee waa jumhuur la ñu non nasax bu ñëwee di nasaxal ab àtte day nasaxaale lépp lu ànd ak àtte ba mooy ne léegi rek dafa des. xam nga na ko bi mu ngi koy wax léegi bu dee ne ñoom waa jumhur ñu ne woon masula nekk farata lu ñu sopp kese la woon ñu ne waaw loolu simple la hadith Sayyidatu Aisha yi fi gis gisat fi yu bari yoo xam ne Yonent saa salaam Sayyidatu Aisha nee na te loolu lépp mu ngi ci Sahih yi Sayyidatu Aisha nee na Yonent saa salaam dafa ñëw dugg ci kër gi laaj dem ci bëccëg gi mu ñëw mbaa am na lu fi nekkam mooy lu ñu mos mu ne déedéet kon mu ne kon woor na bu dee bu dee kooru naafi la loolu na nekk am yoo xam ne dafa ñëw am lu fa nekk mu ne man de damaa xëyoon sax euh, euh, wooroon waaye indil ma ma ma mu mos daal li lekk te loolu naafi la loolu loo euh, xam ne du farata man nga man nga bañ a fanaane yéene mais <laughs> waa jumhur yépp ko wax de waxoon nañ la xana Maliki yi liñ wax waaw yéene moom de toute façon foog nga yéene sawmunaa salaatunaa eh, umratunaa tawaafunaa kaza eh, eh, i'tikaafuna boo ko tàmbalee doo ko dog waaw nga yéene woon waaw léegi nag bon am na loo xamante ne nii luñ koy lu ñuy tontoo ñu li waxu yee mais de toute façon li gën dëgër mooy li waa Hanafiya yeeg non Shafi'iya yeeg xanaa bi lay wax mais de toute façon kooru naafila moom de toute façon man ngaa na mën nga koo yéene saabu la neexee boo ñëwee lekkoo lekkoo ñëw fon ñëw sax ñibbi si bëggoon a euh, dangaa teel a xëy avant fajar nga xëy après julli fa ngay liggéey kii après nga ñëw ay onze heures yooyu ci kër gi euh, mais trouvé woo fi ndékki ndékki amul bon kon finalement woor naa quoi waaw <laughs> ah, loolu la na nekk yoneen saa sax loolu la def loolu la Sayyidatu Aisha doon na léegi nag waajur rek ne waat ke loolu ci looloo taxoon ña nga xam ne jotuñu woon ña nga xamante ne ñoom ñu ne lii dañ koy lii Ashura lañ ko jëlee moo tax loolu comme que naa fi la lool moo tax yeneen saa saam ñi nga xam ne dañoo dog waxu leen ne eh fay leen voilà ñi nga xam ne jotoon nañu lekk bo neewu leen ngeen fay bés boobee loolu la léegi eh, bu lii nii leere sauf que Hanafi yi dañ ne ma ne li ñu yëkkati. atte bi mooy farataalu weer ashura waaye le fait que yéene bëccëg ci koor mooy guddi loolu kenn na ko sartul loolu moo tax bu dee xanafee yi misaal bi nga joxoon léegi <laughs> yow miy waxal waaw mooy ñoom loolu concerné wu leen waaw dañ naan la bu dee ne nit ki par exemple weer wi dafa feeñ mais ñoom yëguñu ko mais ki nga xam ne jotul woon a lekk du tout kooku dara ci nawul kooku euh, day continuer rek. léegi ba mu ko yëgee ci lay ci lay yéene rek te du fay dara la fay jour boobu parce que loolu ci bésu Ashura bii acte boobu dafa des ba léegi mooy actey possibilité continuer woor yéene boo xam ne bés boo xam ne ci bëccëg gi nga ko woor parce que xam-xamam ci la ci la la fekk al imam Ibnul Qayyim nag euh, te lool mu nee na lool mooy waxu sëriñam al imam euh, Ibnu Taymiyya ñoom dañ ne affaire bi ñoom ñoom dañu jàpp ne ñaar yëpp ci yam ki nga xam ne jot naa lekk ak ki jotula lekk comme cas bi ñu wax nii ci jàmb gën a Pikine jarul ñu koy répété di ko répété waat ñoom nañu jàpp ne kooku de toute façon ñoom dañuy continuer woor te kenn du ci fay dara ki jotoon a ndékki dara la dul fay jour boobu après lu tax parce que ñu ne il faut pour sa yéene yéene bi jàll il faut xam-xam ne fi waaw yéene bala nga yéene dara da nga ko war a xam bés bi est bésu Ashura bi bi bésu ndax dañoo séentu waa Pikine gisuñu waa waa waa jàmm gën ñoom gis nañu waa waa jàmm gën wax leen ko ci bëccëg gi léegi ñoom ñu arrêté ña jot a ndékki dara dañuy continuer te bés boobu du ñu ko fay waaw dara du fay léegi kon <laughs> ñoom ñu ne loolu la parce que hadith bii ñoom lañ tegtaloo ne yonent may saa saa fenn fenn fenn fenn la diglewul que ne euh, euh, euh, dañuy fay bés bi. sëb ko sëb ko dañu ne surtout ñenn ñi dañu ne noo attention kan moo leen ne yéen euh, euh, euh, kii kenn waxu leen ñu fay tey baabaal xaasul mu ngi doon wax loolu ci alfax am na ko doon waxee ne loolu nag tegtal amu ci parce que hadith bi. ñëw na ci moo euh, kii euh, musnadu non sunan al imam Abu Dawud waaw ah, mooy kooku mu yónni woon ci aslam xam nga sëy naa salama da ne yooyu saa sam daa am ku mu yónni ci aslam quoi waaw après ne na woote yawma ashura anna man akala falyutim aw falyasum wa lam yaqul fala yutim waaw képp koo xam ne yónni benn waaye ci aslam bon kooku kan la loolu nag xadiis boobu ah loolu al imaam Abu Daawuda daf ci indi benn version boo xam ne jaarut ci Salama ah Abdurrahman ibn Salama moom moo ko jëlee ci benn du Salama ibn al-Akwa non boo xamante ne moom. moo ko jëlee ci ci amma xam mooy euh, bàyyi euh, euh, frère baayam koo xam ne saxaaba la waaye xamuñ kan la lool jahalatu saxaabi yi laa jotul loolu imaam Abu Daawud dane mooy kitaabu sawm baabu fii fadl sawmi mooy sawmi Ashura mu ne haddathana Muhammad ibn al-Minhal muy Muhammad ibn al-Minhal at-Tamimi al-Mujashi'i Abu Ja'far al-Darir al-Basri rahimahullah moom thiqatun hafiz la borom imam Taqrib at-Tahdhib imam al-hafiz mu ne haddathana Yazid ibn Zuray' mu ne nettal nañu suñu sëriñ di Yazid ibn Zuray' di Yazid ibn Zuray' Abu Muawiya al-Basri al-Ayshi rahimahullah moom itam siqatun sabt rahmatullahi alayhi ku dëgër këcc qaala mu ne haddathana Sa'id mu ne nettali nañu Sa'id di Sa'id ibn Abi Aruba Mihran al-Adawi rahimahullah ta'ala moom siqatun hafiz rahimahullah euh, euh, euh, nekk koo xam ne ku bari woon nag lu muy def tadlis la moom al-Adawi al-Yashkuri Abu Nadr rahmatullahi alayhi an Qatadata mu jëlee ci Qatada di Qatada ibn Di'ama ibn Qatada ibn Aziz ibn Amr ibn Rabi'a ibn Amr ibn al-Harith ibn Sadus Abul Khattab as-Sadusi al-Basri rahimahullahu ta'ala kenn du ko laajal thiqatun sabt moom rahmatullahi alayhi an Abdirrahman ibn Maslama moo ko jëlee ci Abdirrahman ibn Maslama moom al-Khuza'i al-Azdi Abul Minhal moom nag maqbul la loolu la borom Taqrib at-Tahdhib wax xam nga maqbul mooy wax dëgg hadith Euh, boo xam ne daa am ku ko topp ci la xadis bay dëgg loolu moo tax ñi jàpp xadis bi yépp ñi ànd ak imaam Ibnul Qayyim ak ñi ànd ak moom ak ak ñi ña Hanafiya yi rahmatullahi alayhim d'abord ak ñi ànd ak ñoom li tax ñu jàpp xadis bi dañ ne waayewu ma ne yokk bii dara amu parce que euh, maqbul il faut am ku ko topp ci xadis bi indi alors que Abdurrahman ibn euh, Salama al-Khuzai kenn na ko ci toppul an ammihi mu jëla ko ci bàyyite xam loolu garaawul sahaaba la radiyallahu taala anhu wa jahalatu sahaabi la tador mooy ñàkk xam sahaaba bi loolu garaawul loolu xam nañ ko waaye ma ne Abdurrahman maqbul la mooy koo xam ne ku dëggu la de dëgër na ñi non ba ba ku dëggu la waaye ay waxam du ci mën a sukkandikoo lu dul daa am keneen ku topp kuy indi lu mel li indi alors que kii nag loolu moo andiwul lan la wax an am ni mu jëlee ci bàyyi defam anna aslama atati nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa qaala sumtum yawmakum hada qaalu la qaala fa atimmu baqiyata yawmikum wa quduhu voilà lii nag la gaa yi ne way yéen nan ngeen mën a waxee ne yoneen saa sallam digalul ñu fay yéen xanafiya yi way aslam dañoo ñëw waa aslam la tribu des aslam dañu ñëwal yeneen dikkal yeneen saa aslam yeneen saa aslam ne sumtum yawmakum hada ne leen woor ngeen bés bii bés waa Ashura ñu ko laa kon mooy ba mu yónnee boo mooy wu ñii ñoo ñëw ne ñoom wooruñu léegi nag mu yónnee kenn ne nañ dem ca aslam te ka mu yónni woon kenn la ci ñoom ñii comme ni ko li ngay defi recoupe li riwaayé yi kenn la ci ñoom imam Abu Dawud indi na hadith yi ak yi nga xam ne mooy turu waajooji imam al-Hasan na Hajar mu ngi leeral turu kooku mu yónni woon kan la exactement waaye loolu taxu ñoo jóg léegi comme bi mu laajee waa aslam neen war ngeen bis bi muy bésu Ashura xaalu laa gaa yi ne ko déedéet xaala fatimu baqiyata yawmikum ké continuer leen woor nag li def ci seen bés bi bu ngeen paree waqduhu te na ko fay waaw <laughs> imam Abu Dawud ne qaala Abu Dawud yaani yawma Ashura ah ah kon nag mu ngi nii quoi léegi ñi nga xamante ne nii ah <laughs> lii la nag kon lii lay wane ne kon yoneen saa san digal na leen ñu fay kon nag mu ngi noonu lii nii kon day wane ni yéen xanafiya yi ngeen di wax teguwul sauf que xanafiya yi rahmatullah wax nañ la ñoom liñ jàppe que ne de toute façon xadiis bi dara la wérul voilà parce que quand sawaay maqbul la te kenn na ko ci topp voilà kon nag loolu la ko waaw waaw non non non lii kenn ko toppul xadiis yi ci ñëw yépp ah Euh, euh, salaba sax yenn yu bari da ne euh, moom fa atit mu baqiyata yawmikum lu bari ci noonu la ñëwee waaye même bu dee indi na du saay te lool matal leen seen bés bi ngeen wax loolu moo dëppoo geneen xadiis yi ak bu salabatum lul ak waxe bi nekk saxiix yi loolu dëppoo gooy que ne da leen a wax waa ji am na ci yenn waaye da demee yenn saa sal man bu ma demee léegi fekk ñu jo ñenn jot a lekk mu ne ña jot a lekk nee leen nañ arrêté seen bu ñu lekkaat te waxu leen mukk ne leen moo wax comme jële ba pare ci riwaay bi mu yokk ci ne fay leen kon loolu dëgërul amul ko ci taabaa quoi léegi sauf que loolu xëccoo la ñenn ñi doon jàpp ne dëgërul loolu moo tax ñoom Imaam Ibnul Qayyim yi jàpp ne voilà comme que c'est comme ça c'est pas du tout dérégé ah, ah, ah. kon nag affaire bi c'est clair et c'est clair et c'est ga euh, euh, kon dem leen ngeen tooge ne affaire bi euh, kenn leerul kon ñun li ñu wax Hanafi yi loolu la kene kon mbir mi loolu la wax mooy vara waaw yéene moom guddee euh, yéene avant fayar di xar loolu du farata ci koor kon mooy waa Pikine ñooñu dara waa bu leen waa jàmm gën waxee dañuy continuer voilà woor dañuy continuer ku lekk loolu da ngay continuer war c'est fini sauf que ñoom am Ibnul Qayyim ak sëriñ ñoom am Ibnu Taymiyya rahmatullah ñaan la ñoom yow dañ ne même ñu jotoon lekk dara lañ doon fayal parce que hadith bi fenn la leeralul que ne ñu jotoon lekk da leen fay leen waaw boo leen nee xadis bi ñu ne xadis boobu dara ci wër waaw ñun ànduñu ci loolu ah parce que euh, Abdurrahman nii kenn taabaawu ko te maqbul la wallahu taala alam waaye dañu naan nga ne léegi lu gën dëgër insha dañ naan insha allah li gën dëgër mooy li waa jumbu imaam Abu Hanifa rahmatullah ak ñaan dama que ne euh, yawmu ashura farata la woon après ñu teggi ko loolu moo gën dëgër loolu taxaw nañ ci te wax nañ lu tax ah, wax nañ li tax. léegi mu des côté yéene bi waaye yéene bi nag dafa sutewaale wala la parce que quand même lii dañu naan yéene bi kii hadith yi ñu fi gis man lam yu bay bayitin niyya man lam yu ma niyya yu mel noonu yooyu de toute façon lu ñu ci man di wax wax nañ la même bu dee ne ci sayyidatu Aisha wala ak sayyidatu Hafsa ci la yem loolu du lu ñuy waxee li nga xam ne mooy xel waaw te yéene boobu nag soxla woo maa ngi yéenee woor fas yéenee woor dara yéene boobu mooy na kese boo amee yow du loo xam ne il faut walla ah man woon kii comme sama woor gi baax na ci weeru koor ma ne weeru koor bu duggee. ñu gis weer wi ñépp xam ne weer suba lay commencé yow réeka loolu nga yeewu di xëdd ak yu mel noonu doy na sëkk loolu mooy loolu rek màndarga yéene la amul noo man xëdd naa waaye nangam loolu Iblis ak lay dugal yi waswaas te soxlawul du ko wax ay est-ce jour bu nekk dama koy war a yéene ci weeru koor gi ñenn ñi ne dara la ko jarul boo yéenee benn mooy dugalaane la lépp ndax dañoo takkaloo waaw te loolu lu fekk nga yeewu tamit eh, suba de koor gi waa nangam daal di ndogu après di xaaral suba loolu doy na sëkk voilà loolu kese la yéene nga léegi dañ naan insha allah di gën a dëgër nag te gën a sàmm même bu dee mën nañu dégg waxuñu ne bon de façon sala Abdourahman kenn taabawu ko loolu dégg nañ li dina sàmm mooy waxu waa jumhur ni képp koo xam ne comme waa Pikine ñooñu dañuy wooraat mooy dañuy continuer seen wor mais bés boobu ñu fay ko parce que quand même euh, daa nekk koor euh, daa nekk loo xam ndax yow jour boobu noonu jour koor la ah, sauf que xam-xam bi moo leen nëbb woon que ne jour koor la gisi waaw loolu da leen nëbb woon du gisoon nañ keroog euh, bi Hisham wax Hisham ibn Urwa waaw bi mu naan bi doon wax ne radiyallahu anha yaay yi Eh, doon wax ne voilà yonent bi alayhi salaam dañoo bo dañoo dañoo dañoo dañoo kii woon dañoo <laughs> day dafa amoon ay nuages quoi après ñu daal di dog bi ñu dogee jékki rek affaire bi leer. Eh, eh, <laughs> rek affaire bi leer quoi. léegi euh, su que yenn riwaay ne euh, euh, Hisham ibn Urwa ñu ne ko mais après léegi dañoo fay bis boobu mu ne laa budda am yoo xam ne dane man bon leeru ma <laughs> voilà laa budda doogee que ne man waaye manu la ñàkk que ne bañ a dog bañ a fay bis boobu lu nga ne loolu nag wute na ak lii yow loolu ngay wax ak lii wute na parce que loolu mooy ki nga xam ne dafa jàppoon ne parce que al al yaqiinu laa yuzaalu bi shakk daa woon ci bëccëg bëccëg la ne woon mu leer que ne lii bëccëg la léegi li moom mu jàpp ne timis jot na di dugg na dégete yoo nuage yi la woon mu lekk après affaire bi kii kooku laa ibrata bil bay euh, bi zammil bayi ni xataw amul lu ñuy bàyyeete xel ci jortu boo xam ne après dafa leer na loolu njuumte la woon loolu xaw na wuteeg lii quoi voilà affaire boobu wute naag lii alors que bii mooy waa ji li ci woppam Euh, ñu ne la mais euh, dëpp ko boo ko dëppee beneen côté bi mooy moom dafa yaakaaroon ne comme que séentu nañ loolu la leen yàlla jaamu loolu yàlla voilà ils sont pas des agents ak des des allaamul du ñu yàlla voilà mooy séentu nañu def nañ seen li ñu war a def mais gisuñu ah ñu koy euh, jàpp di salaasiina kon min Sha'baana ci barax lu ñu matal far su ko feeñoon na seen mbokk yi nekk fii jàmm gën a voilà léegi biñ ko xamee léegi kon ñoom bés boobu ñu doon ndékki ñu doon ndékki ak ñi nga xam ne yéenewuñ kon bés boobu ci ramadan la bokk sauf que ñoom xamuñu ko woon waaw alors que bés boobu dëgg la bu ñu am bàkkaaru la fait ñu ndékki wala yéenewuñu woon parce que xamuñu ko woon waaye bu ñu ko xamee dañuy obligé arrêté waaye ma ne li jiitu woon ci bëccëg boobu bañ koy xam laata ñu koy xam mais loolu wooruñu ko te ci ramadan la nekkoon loolu li gën a dëgër mooy dañ koy fay. insha allah moo tax waxu jumhur moo tax ñu doon nootal rek loolu pa la bu da a ngay fay waaw mooy kaabu mel noonu même bu dee ne ñoom imaam Ibnu Taymiyya ak euh, ñoom imaam Ibnu euh, Qayyim rahmatullahi alayhima dañ naan noo loolu du fay dara waa ji dara loolu fay lay continuer te loolu xadiis bi lañ ko jële waaye dañ naan ñun loolu boo gisee côté yéene bi il faut mu dugg te tamit bés bi bésu Ramadan la waaw moo ki lekk juum te xamul woon ne Ramadan la yéene yem teg loolu teggiwul benn bi yoon que ne bés bi du bésu Ramadan bésu Ramadan la léegi est ce que dañ naan garaawul dañ naan la doo am bàkkaar parce que tayoo ko laa yu'akhidhukum Allah borom bi du leen jàpp ci li nga xam ne tayu ngeen ko quoi. voilà ak rufi'a an ummati al-khata' wan-nisyan wa mastuku alayhi yëkkati nañ wëlli sama xeet li nga xam ne njuumte la ak li nga xam dañ leen cee ak li nga xam ne njuumte euh, ak liñ fàtte waaye lii nii beneen affaire la lii du lii mooy waa ji affaire bi dañoo fàtte yëkkatil lañ leen lool mais sauf que bés bi moom deewul bésu weeru koor te bés moom nekk nañ ci wala yéene wu ñu ci woon woor waaw te nag yéene bi man lam yu bayyiti ni ya man lam yuj ma loolu insha allah loolu lu dëgër la këne loolu noonu noonu la demee waaw waaw képp koo xamante ne man wa man lam yujma as-siyama qabla al-fajr fala siyama la waaw kooku insha allahu taala loolu la ta loolu mooy mazhabu waa jumhura voilà waaw ah, xanafiya yi ñoom ñoo ci génn comme niñ la ko waxe ak ñoom imam ibnul qayyim yi liñ la wax ci côté boobu ñoom dañ ne ñoom nag d'accord nañ ne waaw euh, ah, ñoom hadith yi d'accord nañ ci ñoom imam ah, ibnul qayyim bi muy wax ci Zaad euh, ne moom loolu d'accord nañ mais sauf lee bokkul mooy Euh, d'accord nañ xadis bi parce que àtte boobu mooy àtte ba la xamaguloon les Ashura loon wax lii nag ci côté bii Ramadan lay wax man lam yuñ ma am niya sauf bu dee ki nga xamante ne loolu de toute façon loolu mooy à condition nga xam ko nga xam ne bés bii bésu koor la bu dee xamoo ko li daloon nit ña bésu Ashura yow bu la dalee yow it comme ñoom yeneen saa sa waxu woon ñu fay yow itam doo fay dee voilà <laughs> wallahu ta'ala waaw ah, wax nañ la nag euh, kon loolu mooy li jëm ci hadis boobu léegi nga ne ma yow ba léegi boo xam nga yow daa foo dugg fu gudd waaye jubu góor ñi nga nootal bi nootal hadisu euh, waxu xanafiye yi ak ñaan da nga rahmatullah alayhi pare boo ci waa jumhur waa jumhur yow yow yow yow hadis yi naa Muawiya bi tontoo goo ci <laughs> mu ne yonent bay saa saam nee na bés la boo xam ne kenn bindul ko ci yéen waaw ah? ci ñu ne la waaw bind kutiba aleykum lam yaktubu alaynaa inna allah lam yaktubu alaynaa daa am ñaari mbir xam nga borom bi loolu imaam Seydina Muawiya bi muy dugg dégg lii après fathu Makka la parce que moom après fathu Makka li gën a dëgër ci la dugg ci lislaam ci ñoom ci ñoom ci ñoom la bokk te fathu Makka huitième année bi la te ñii Ashura bi ñuy wax ñii mooy laata ñuy farataal weeru koor mooy da saa salaam bi doora ñëw Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wa salaam la voilà te la Rabiul Awwal la ko ñëw kon Rabiul Saani Jumaadal Uulaa Jumaadal Saani Rajab voilà Rajab Sha'baan Ramadaan ak lan Shawwal Dhul Qa'da Dhul Hijja Muharram voilà loolu waaye huitième année bi di après Seydina Muawiya moom loolu la dégg li muy wax mooy borom yeneen saa sax doon leeral te ne lii suñu borom di wax ya ayyuha alladina amanu kutiba alaykum as-siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum balim jeexe weer waa suura bi kenn bindu ko ci yéen fara borom bi farataalu ko ci alquran mais loolu mooy jeexital bi lay wax Seydina Muawiya loolu la fekkee te loolu la yeneen saa sax doon wax mais tekkiwul loolu ko avant nekkoon farata parce que waxu ñoom ba ñoom euh, ko nga xam ne sax jotuñu woon a lekk mu ne bu kenn lekk ku jotoon a lekk arrêté kon hadith Sayyidina Muawiya bi gëllëgoo sawul lool waay <laughs> waaw loolu rek la dañuy wax ne kutiba alaykumus siyaam di ñëw ci alquran boobu siyaamu Ramadan la doon wax euh, farataalu ko Ashura nag lu njëkk la duggul woon ci loolu ndax la aay boobu ñëwagul woon. sauf que eh, eh loolu ci lam nañ yoneen saa sallam ak jëfam la waaw kon nag loolu la kon ñaar yooyu da bokku ci waaw <laughs> waaw loolu yooyu bokku ci loolu bokku ci kon moom mu ngi doon wax li mujj alors que ñun ashura la ñuy wax ni kon ñaar yooyu bokkul jamono jot kay yone saa sax doon wax euh, Seydina Muawiya dégg ko ñépp d'accord ne de toute façon Ashura nekkatul farata te loolu la ñoom Ibn Abbas Ibn Mas'ud euh, euh, ñoom kii bokk Abdallah ay Sayyidatu Aisha yi li war ne yone saa sax da ko waroon digle après bi Ramadan bi ñu bàyyi ko faman mu neex nga woor ku mu neex nga seen boroom xam-xam yi waaw soit bu gis ñu doon teengal di wane ne mbir mi farata la wala ñoo xam dañ ko doon sip wala ñoo xam dañ ko doon tere mu xamal leen ni way lii mooy la kon mbir mi loolu la kon loolu dara la gëllëgësewul li nga xam ne moom la ulama ul ahnaf yi <laughs> non hanafi yi moom li ñu wax moo gën a dëgër kene lool moom ashura insha allah loolu farata la woon wal ilmu inda allah ah loolu mooy tontu yi nga xam ne hmm? loolu la côté yéene bi wax nañ la ne côté taa yooyu loolu mooy bi euh, ndax bi ñi nga xam ne ñoo jotoon lekk nga ma ñooñu nag euh, man de wax nañ ci sànq mooy yéene bi lu tax euh, kii xëy ko ci guddi te yeneen saa saa na ko fanaanul ak yéene loolu doo am koor ñu ne la loolu de toute façon daa aslam ji mais yeneen saa bu ma demee ci sama yi ña jot lekk mu ne nga ne leen ñu arrêté. parce que xam-xam bi foofu la leen kii léegi ñu arrêté léegi est-ce que da leen ne fay leen ñi nga xam ne dañoo jàppoon ne Ashura nekk farata comme waa jumhur ñoom ne loolu moo yeneen saa sax looloo tax waxu leen fay leen parce que farata lii la naafila la rek voilà te kooru naafila moom t'es pas nga kii kii ñeneen ñeneen oo farata la koo teggi eh, waaye de nee nañ leen ñu fay ndax hadis biñ la biñ gis sànq. Eh, eh, wallahu taala la waaye loolu wax nañ ci sànq jarul ñu ciy taxawaat. Eh, kon loolu daal eh, eh, gis nañ ko wallahu taala alam ah mu ngi noonu wallahu taala alam kon léegi ci kaw noonu daal dañu naan lii mooy euh, masala yi ñu waxoon euh, ci kaw noonu pare nañ bu mu juumu la euh, bu ma juumul lii dañoo xaw na waaw nañ lañ ko farata loolu gis nañ ko est-ce que farata la wala déet wala sunna la woon wax waa jumhurul ulama waaye ashura léegi tanta léegi est-ce que léegi àtteer loolu ñëpp d'accord nañ ne sunna la mustahab te wax nañ waxu waa jumhur ñu naan dañ koo soppoon sopp gu gi day après mu yem ci sopp kese loolu dëgëru wax nañ la ko wax nañ imaam Abu Hanifa it fi nga xam ne foofu dafa génne rahmatullah ci côté ne même bu ñëkkatee farata boobu farataalam waaye yéene ci bëccëg euh, chartal yéene moom guddi bala ngaa fajar bi xar ci woor moom loolu du farata voilà mais loolu insha allah ginu la dëgër tamit ci côté boobu quoi voilà ndax al ihtiyaat li gën a mooy li waa jumhur wax da ngay fayat bis boobu voilà yow da ngay fay bis da ngay continuer woor waaye bis boobu da nga koy woor ndax yéene moom daa war a am wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu din même bu dee ñoom dañ naa la loolu noonu dafa général alors que lii daa ñëw leeral ci loo xam ne masala bi ñuy wax waaw boobu yooyu dugaluñ leen lu yàlla sellal ko liñ koy jaamoo ak yooyu mooy yéene la ñu ne la waaw lii nag su fekkee saa salaam moo digal ñoo xam ne jot nañoo lekk nañu continuer woor te waxu leen ñu fay ci li dëgër waaye loolu taxaw nañ ci gis nañ ko wallahu tabaraka wa taala alam hmm? wallahu taala alam kon daal loolu mooy li nga xam ne amaana gis nañ ko mais hadis bi de toute façon dañ ci gis tamit euh, Euh, shar'u man qablana waaw mooy yeneen jàngat sharia ñi yiitu woon ndax hadis bi dane euh, euh, yawma ashura bi mu koy woor gis nañ ne yahuud yi la laaj lool nag nekkul ne rek daa bëggoon a dëppoog yahuud yi noonu non yeneen saa salaam borom bi boo ko xamal ne yahuud yi ñu wax dëgg la parce que way kazabu na lañ waaw yahuud yi dañoo mën a expliquer dañoo mën a nar waaye le fait que mbooloo mam laaj ñu ne ko Seydina Muusa dala ci yàlla muccaloon mu wooroon ko sant ngir sant yàlla ñu tam ñu koy woor ta'ziman lahu ngir màggal woor bés boobu tamit ngir di ko def loolu borom bee ko xamal ne li ñu wax dëgg la waaw moo tax mu ne leen nahnu ahaqqu bi Muusa nekkul na rek ci waxu yahuud yi noonu la la la la la wu ci ñoo xamante ne nii ñoom kàcc da leen a yomb lool wal iyaadu billah voilà <laughs> kon loolu dafa leer nañ hein borom bi daf koo xamal ne loolu léegi. loolu nga xam ne ñoom koor boobu ñu doon def kañ la nekk shar'un lana bi ko yoneen saasam appuyé te yoneen saasam na ko doon def avant Quraysh la ko doon def voilà di wane ne comme woorul Ashura parce que yahuudi ñoo koy woor parce lu tax comme bu ko doon def ah, euh, fële ca Quraysh voilà mu ngi te waa Quraysh li ñu doon dëgg sax mooy ci baqaaya euh, loolu dafa nekkoon ci lu des ci li nga xam ne moom lañ jële ci Seydina Ismaïl parce que wax nañ ne Seydina da ko bés boobu yonent yi lu ñu xamoon la seen biir ak yi nga xam ne moom moom lañ naan moo ci xewoon ak yooyu euh, wallahu taala alam kon loolu mooy sariya ñu ñu jiitu day nekk suñu sariya bu dee suñu sariya daa ñëw appuyer ko daal di koy kii moo tax woor bi su ko yonent bi saa saam bi mu ko ñu ko moo tax mu digal ñu ko nañu woor mu def ko daal di digle mu daara nekk loo xam ne ci suñu sariya la bokk même bu dee ne yahudi dañ ko doon def kon te dañ ciy gis ne yeneen saa salaam mooy wutee ak ñi nga xam ne du ñuy julli du ñuy jullit du rek utub systématique yeneen saa dafa nekk Quraysh Quraysh di war a moom muy war a waa Quraysh di war a Ashura est la doon toppatoo haashaahu mukk ko yeneen saa salaam di toppaloo jëxale yooyu waaw <laughs> comme ajak umra yeneen saa salaam du umra na aj na est-ce ak waa Quraysh la doon toppandoo non da koo tegoon ci leer waaw daa fekk nag ñuy def lu baax du ne comme que ñoom gëmuñu ko lépp lu ñuy def même lu baax dootuma ko def déedéet moo tax nit da am discernement ak ràññee du ne diw ànduma ak ñoom dara wala tubaab yi nangam kéeféer yooyu que ni lépp luñ def systématiquement ma ne baaxul déedéet yow waruñu laa fekk ngay def yow ñoom ñuy def lu baax loo xam ne yow ñëw nga sharia war na ne li lu baax la nga ñëw ba ko parce que ñoom ñu ngi koy def déedéet Quraysh ñi nga xam ne ñoo ko doon xeex ak lépp ak liñ ko doon abaratul awsan ñoo doon bokkandoo di woor bésu ba Ashura voilà kon nag loolu la comme yahud yi tamit du ne da doon toppandoo loolu déedéet ba xamee lool borom bi xamale ko jaarale ko ci waxu yahud yi noonu mu dëggal ko ne loolu la. mu ne ñun ñoo leen gën a yee ci Seydina Muusa en plus mooy yéen bés bi sax da leen a réer bu dee ñi nga xam ne dañ ne bi mu agsee Medina ci Rabiul Awwal moom la fekk ñu koy woor ndax dañu doon di takk mbir yi ci euh, euh, le calendrier solaire alors que ci lunaire la woon ba mbir mi daal di leen sànk wëllif leen Allahu akbar